tus mooy salte googu di nekk ci ron we kon ji yëpp ci ay imtihaan la bokkoon ci yonteelu Ibrahim waaye fa atamahunna mu motal leen xaala ci la waxee moom yàlla mu ne inni naka man dey jaayilu jaayilu ko aji nam mu def ci laa la linnaas ñel doomu aadama imaam ngay seen elimaan naa Ibrahima moo baax mu ne yow yàlla li nga ma bëgg a defal dey maa ngi lay ñaan bu mu yem ci man waaye wa min zurriyati sama njaboot nañ ci am nit ku baax ku nekk buy ñaan li la war a ñaan xaala ci la wax ne yàlla ne ko laaye naa lu déet jot ah di sama kóllëre azalimina way yi kon mbir maa ngi noonu la sa baay baax na te baaxoo a ah, mbaaxam ba day nga ton woo ko dana néew de waaye sa baay la mu doon def nga koy jéem ci lu baax sa ndey la mu doon jëf ci lu baax nga koy jéem da nga yegg fi mu yegg wala nga dem ba sori lool waaye sama baay baax na ak yem ci jéem moo baax ah jëriñu dina la jafañ de wa fàttalekul is jaal naa ba ñu defee albayta kaabara masabatan muy aw su aw summi waay li naas ñel adama yi julli di foofu mooy seen sippeekuwaay bàkkaar bés bu nekk téeméeru yërmande ak ñaar fukki yërmande dana wàcc ci kaw kaaba gi juróom benn fukki ya ñay tawaaf ñoo ko moom ñeen fukki ya ñay julli ñoo ko moom ñaar fukki ya ñene ngàmm di xoole ñoom ñoo ko moom wa am nan muy bërëb bu wóolu yàlla ne watariso jàpp leen min maqaama ibrahima waaw Ibrahim ba muy ba muy tabax Kaaba ga fa mu doon taxaw te ay tànkam marqué woon ca loolu ngay gis mu nekk ci weti Kaaba ga mooy maqaama Ibrahim boo wéree Kaaba ga juróom-ñaari yoon nga julli maqaama Ibrahim amoon na luñ fa bëggoon a def benn dañ koy toxal wala dañ koy buddi ku baax ki yàlla na yàlla taas ci barke muy Maulana Cheikh Ibrahima Niass di bàyyi mu bind ci benn téere sabilu salaam ila ibqa'il maqaam yàlla na yàlla fay ko yaa bi ku yàgg a sey Seydina Muhammad sallallahu alayhi ku yàgg faral Seydina Muhammad la diina kenn mësu koo joxoñ ci safaan bu dul bank na sa baaraam dundam yépp loolu la woon yal nañ ko yàlla fayal yaa rabbi moo tax yàlla nee na wattarazu na ngeen jàpp min maqaam Ibrahim waaw ci bérébu yonte yàlla Ibrahim boobale taxaw waayam mu musallan muy aw jullikaay wa ahid na façon nañu ko lëre dëxalante woon nañ ilaa Ibrahima wa Ismail ak doom ba te mooy Seydina Ismail moom yaayam mooy Hajara moom nit ko égyptienne la antaxira na ngeen laabal bayt ya sama néeg bi li taay fi na ñeel ñi nga xam ne dañoo ñëw di ko wër wala aake fii na ak ñi nga xam ne dañoo ñëw di def daakaa warukaa ñuy suñuy ruko di sujud rek di julli wa fatlekul isqaala ba waxe ibrahim rabbi o sama borom ij al defal haza lii day baladan muy dëkk amina ngu wóolu warzuq na nga wërsagal ahla waa dëkk ba mina samaraati ci ay meññent man amana ku gëm minhum ci ñoom billaay ci yàlla wal yawmal axir ak bésu àllaaxira xaala yàlla daal di ko tont wa man kafara képp ku weddi fa ummati u danaa ko bëggal danaa ko bànneexal euh, danaa ko nofal danaa ko danaa ko may noflaay xel lu tuuti waaye su ma topp atur danaa ko loruloo danaa ko danaa ko danaa ko danaa ko jëñëx danaa ko njatamal ila azabi naar jëm ci mbugalu safara wa bi isaaka ñaaw almasihu mujj waay kookale a ngi tabax kaaba gi nag wa fàttalekul is ba nga xamee ne yarfa mi nga yëkkati ibrahim alqawaida ponk ya minal bayti ci néeg ba te mooy kaaba ga mi ngay tabax wa ismail ñu ngay ñaan yàlla rabbana te yow suñu borom taqabbal na nga nangu min naa ci ñun innaka naka yow yàlla day anta sami yaay déggaa kon balaa jaam di wax alalim yaa aji xamaa kon balaa muy def rabbana yow suñu borom wajal na yàlla nag ñu def muslimay li ñuy ñaari waay jébbalu laka ñelaw men zuriyat na ak suñu njaboot ummatan nga def ñu xeet muslimatan goo xam ne ah def na ak njëbalam laka ñeel la wa arina nag ñu won nag ñu leeralal nag ñu gindi manasikana suñuy jaamu wiin ak su suñuy jaamuwaay wa tuub te nag nanga tuub alina ci ñun innaka naka yow yàlla anta tawaabu yaay nang waa kooni tuub rahim yaay aji yërëmaakoon rabbana e yow suñu boroom wa bas na yebal fiim ca ñoom rasulan aw yonant minhum ku bokk ci ñoom moo tax yonte yàlla muhammad mu doon bàkkoo ana daawatu ibrahim wa bisaratu isha ki yonent ibrahima doon ñaan man la waaye ki isa doon bëggal doomi aadama yi wa mubashiran googale man la ana daawatu ibrahim wa bisaratu isa kon mbir maa ngi noonale moo tax mu ne rabbana ay yow suñu boroom wab as na nga yebal fiim ca ñoom rasulan aw yonante minhum gu ci ñoom mooy seydina muhammad yatlu alim gu leen di jàngal ayatika say aaya wayu allimum jàngaleen alkitaaba téere bi mooy farata wal hikmata mu jàngal leen xereñ mooy sunna wa zakki mu laabal leen mooy tariqa yi ñu nekkee dara nekku ci ko ne bidaa la xanaa yaa ko gis muy bidaa waaye laa ilaha illallah astaghfirullah salaatu ala nabi lii nan lay nekkee bidaa wa man yarab rariba nag li ci tegu moo koy firi wa man yarab képp ku sib bu fekkoon fii moo ci tegu xemem lay doon waaye an moo ñëw wa man yarab képp ku sib an millati ibrahim yoonu yonentu yàlla ibrahim ba kenn du sib wa man yarab kenn du sib kenn du bañ kenn du lank an millati ibrahim yoonu ibrahim illaa lu du man safeeku koo xam ne des loona nafsaw boppam koo xam ne dafa dafa wayadi wala xat ci dëgg-dëgg istafay naaw tànn nañu ibrahim fi duniyaa ci àddina gi way noo na ko moom fil axira ci àlaxira la mina saalihiina mi ngi bokk ci waay baax waay yéew yi is fàttalekul xaala lahu ba waxee ibra jébbal xaala ci na aslamtu jébbalu naa li rabbil alamin ñeel borom mbindeefi wa wasaa dénkaane na bihaa ci loola la ibrahim bani ay doomam wa yaqub ak yonte yàlla yaqub yaa bani ya ay samay doom inna allah naka yàlla day istafa tànn na lakum ñeel na diina diina gi falaata muutun na a bu leen yeeweeku mukk génn àddina illaa ndare wa antum yéen muslimun waaye jébbalu ngeen eh, am kuntum wala da ngeen nekkoon shuhada di waay teew am wala kuntum ndax da nekkoon suhadaa way seede is hadara ba teewee yaqub al mawtu dee ba muy dénkaane ndax da ngeen fa nekkoon déedéet is be ba waxee li bani ay doomam maa na ana lu ngeen di jaamu min baadi sama gannaaw xaalu ca lañ waxee na abudu danañu jaamu ilaaka sa yàlla wa ilaa abaaka sa yàlla y baay ibrahima ismaila isxaqa ilahan waahidan benn yàlla wa nahnu ñun dey muslimun waaye jébalu lañ lahu ñeel ko tilka mi la luy day xeet la xat xalat wey na laxaa ñeel na ko maakasaba lam faggoon wala kum ñeel na leen maakasabum la ngeen faggu wala tusaloona deefu leen laaj am maakaanu lañ nekkoon yaamul doon ko jëf wa qaalu ñu ngay naan kuunu nekk leen huudan ay yahud aw nasara wala ngeen nekk nasaraan taxta du ngeen jub déedéet xul waxal bal li fi nekk millata ibrahima ngir yonent yàlla ibrahima bi na ngeen ko topp xanifan ngeen di waay weng yoon nasaraan di way weng yoon yahud te topp yoon seydina muhammad wa ma kaana nekkul woon mina mushrikiina ci way bokkaale yi ibrahima musta bokkaale xoolu nee leen aman naa gëm nañ billaay yàlla wa ma ak la nga xam ne unzila wàcce weef na ko ilayna ci ñun wa ma ak la nga xam ne unzila wàcce weef na ko ilaa ibrahim wa ismail wa ishaqa wa yaquba wal asbaati ak sadiya wa ma lëf la nga xam na utiya joxeef na ko musa wa isa wa ma utiya ak la nga xam ne joxeef na ko nabiyuna min rabbim bawoo seen boroom laa nu fariqu ñun de duñu teqale bayna alin diggante kenn minum ci ñoom wa nahnu ñun de muslimun waaye jébbalu lañu lahu ñeel ko fa in aminu bu ñu gëmee bi misli ma amantum comme li ngeen gëm bii ca moom faqat kon dëgg-dëgg itadoo gindeeku nañu wa in tawallaw bu ñu ne woqeet joxe gannaaw fa innama hum déer ñoom bu lu fi shiqaqin ci ŋaayoo lañ nekk rek fa sa yakfikahumullah yàlla na la fegal ñu bon ñooñu le wallahi yàlla Ah, yàlla day li mu yor mooy li baax sibxatallahi tëraliinu yàlla wa man ahsanu kenn gënu te rafet minallahi ci yàlla sibxatan ci tëraliin ni yàlla tëralee benn tëraliin dootu ko gën a rafeti ni yàlla cuubee benn cuub dootu ko gën a rafeti am na ñoo xam ne lii danañ ci wax lu yaatoo yaatu ba ci wax xeesal gii nga xam ne moom la jigéen ñi di def am na góor yi koy def sax ci àddina gi man gis naa ko am na góor ñoo xam ne dañuy def xeesal waaye nag bëreegul suñu réew mi yàlla bu ko fi yàlla an yàlla bu mu fi ñëw mukk yaa rabbi yàlla yàlla bu mu fi yegsi ñi koy def tamit yàlla nañ ko bàyyi yaa rabbi xeesal baaxul dafa araam dafa araam teyit dafa bon dafa araam yaa ngi soppi tëralinu yàlla waaye dafa bon dafa ñaawit dafay andi jàngoroy cancer gis naa benn jigéen ba mu nekkee jigéen dafa doon xeesal ne pour bésu ngénteem mu mën a sol lu rafet yàlla dogal mu dem di wasin mun te wasin ñu opéré ko opération bi fenn mun cee mun mun te jàpp ndawal ba yàqu na mu faatu ñu andi ko fi ñu ko tëral dem di yëgle balaa mbokkam yëpp di ñëw bañ koy jëkkati ci kaw basang ba der baa ngi fulleeku di taq ci basang bi xam nga ne lii bon na yéen ñu jàng dermatologie du dermatologie lañ koy wax feebaru eh, lu aju ci der dermatologue yi ñoom ñëpp nangu nañu ne xeesal dafay joxe cancer kon ñu bàyyi ko moo gën daganul boo waxee ñu ne jabaru diw mu ngi koy lett sëriñ la sëriñ si moomu ñu diina gi dañuy fekk yàlla rek ñu nekk ay sëriñ ñu fekk seytaane ñu yore tur mbubbu sëriñ la fekk duñu ay sëriñ li dong la waaye jabaru sëriñ baa ngi koy def lu tax mu dagande doomi sëriñ baa ngi koy def du tax mu dagande dafa mel ni seen jokk kawar yi ngeen yi ñuy def ay mèche yi ñuy def jokk kawar yi ñu leen ñu ko neex nañ ko tuddee bu dee ay linda la bu dee ay mèche darlin la mèche moom jokk kawar moom l'islam def ko araamal ak loo ci jokk dafa araam bu dee yoos la bu dee leen la daganul baaxul jigéen mun naa léttu ba rafet te loolu du am bu ko jigéen defee dootul def musóor beneen araama ngoog yal na yàlla dimbaliñ yaa rabbi wa man ahsana kenn gënu ta rafet min Allah ci yàlla sibratan cik tëraliinam wa nahnu ñun dee aabiduuna waaye ommatu lañu waaye jaamu lañ lahu ñeel ko xul waxal ato na naa da ngeen ñuy diingat fillaay ci yàlla te moom yàlla naa mooy suñu boroom wa rabbukum mooy seen boroom yéenit wala naa aj sax la ñeel ñu amal naa suñu jëf wala kum aji sax la ñeel ñu amalukum seen jëf waaw kenn ku nekk la wa nahnu ñun day muxlisuuna waaye sellal lañu lahu ñel borom bi subhaanahu wa taala am taquluuna wala da dangeen di el di wax inna ibrahima wa ismaila wa isxaqa wa yaquba wal asbaat ak sadiya kaanu nekkoon nañu huudan ay yahud aw nasaara wala ay nasaraan déedéet lii nasaraan ci ginnaawam la feeñ yahudam ci ginnaawam la feeñ yahudiya xul neel a antum ndax yéen aalamu yéen gën a xam amillah wala yàlla xam-xamam dawraw wa man azlamu kenn dàquta tooñ mi man katama koy nëbb shahaadatan seede indoo fa yàlla indoo fa moom na laaj bawoo ca yàlla wa man azlamu kenn gënuta dàqa tooñ mi man katama koy nëbb shahaadatan ak seede indoo fa moom na laaj ci yàlla nga xam dëgg bañ ko wax wa ma laaw de yàlla bi xaafilin di aji ñàkk yëg amma taamal ci la ngeen di jëf tilka mi ngi noone la ummatun xeet la xat xalat wéy na la ñeel na ko maa kasabat la mu fàggu Ah, wala comme dana leen ñeel yéen it maa la ngeen la ngeen faggu kenn ku nekk la mu faggu rek dana ko jël wala tusaloon deefu leen laaj am maa kaanu yaa amul nañ doon jëf xisibu la kon ma gaawal bi ci des ngir ñu mën a yéeree ko incha allah ah incha allah taala bu doon sama sago la danaa ko diibal aaya bu nekk lu ma ci yàlla xamal ma jéem ci jotal leen ko waaye waxtu wi moo xat lool ngeen téye ko noonu le lu leen ci leerul ah eh, borom xam-xam yaa ngi toog ci biir mbooloo mi kenn ku nekk eh, moom a dàq lii may def ñu fa yeggagul it maa ngi ñaan yàlla mu yeggule leen foofu yaa rabbi yàllaahu eh, yaquluna ñu ngay yaqulu dana wax asufaa waay des ña minan naas ci doomi aadama yi ma wallaahum ana lan moo leen wolbati an qiblatim seen qibla bi hmm? lii mooy lan sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu gàddaayee ba mu gàddaayee jóge Makka ñëw Madina mbir mi daal di suruble lool xam naa dana am ku mu jaaxal boo ne suruble danañ foog ne waxu jamono ji la déedéet waaye waxi olof la suruble mooy loo xam ne dafa xumb ba bëgg a toj lii la olof naan dafa surublu ba yont yàlla Muhammad ñëwee Madina dafa am ñu fa nekkoon muy bani Aws ak bani Xasraj mooy ab naaw xayla dafa ne éy yéen day leen am diina woo ci diine yàlla yéen yahud yi nag du forcé yéen bu ngeen toppee yoonu njub da ngeen fekk man la yàlla wax ci seen téere diina gi tàmbali di bari mbooloo Muhammad sallallahu alayhi wasallam daal na eyoo eh, yàlla lii rax na de te benn sànkara ci pañe ah ci waxi ni wolof pañe ba yëpp de benn guro bu sànkara ci biir pañe dana sànkara dana yàq pañe ba yëpp yoo yàlla wan ma a fekk yi ma génn leen ci diina gi bala ñu yàq sa diina gi yàlla na mën na sama mbaax ak sama sutura ëpp na loola la waaye danaa def defin goo xam ne da nga ca xam ñan ñooy ñu baax ak ñan ñooy lu bon ñan ñooy ñu bon mu ne ko du makka kaaba gi nga doon jublu di julli mu ne ko waaw mu ne léegi bàyyil kaaba gi del jublu baytul maq baytul muqaddas boo ne bayt andi woo alif ak laam da nga ne baytul ah baytul maqdis waaye boo andee alif ak laam nga ne al bayt al muqaddas ah noonu ngay wax yonent mooy Jérusalem yonent bi jàkkaarloo fa di julli lu dem ci at ak lu teg ba ci weeru baraxlu ci la ko yàlla na yow Muhammad gis nañu la yaa ngi téen ci asamaan si di ñaan yàlla ngir dellu xiblay sa maam Ibrahim wëlbateekul nga jublu ci kaaba gi ak képp ko ànd ak yow ba loolu amee rek naafeq yi daal di feeñ ne diina gi daal du diina gu dëggu tey nga jublu ci kaaba gi julli ëllëg nga jublu Jérusalem di julli lii daal diina gu dëggu yàlla na kon gaayaangoog nit ku baax boo xasee topp nit te la muy def ci xam-xam la ko teg nu mu def defal noonu rek bul dingat te yaqulu xel si naa wax asufa waay des ña ña motul mina naas ci nit ñi maa wallaahum ana lan moo leen wëlbati an qiblati ngoli seen qibla ba allati ba nga xam ne kaanu nekkoon nañ aliha ca moom xul waxal lillaahi aji nekk la ñeel yàlla al mashriqu penku wal maghrib ak sow yahdi yàlla dana gindi man yashaa ku ko soob ila sirati mustaqim jëm ci yoon gu jub kocc akaza ngoog dara soppeekuwul de jaal naakum def nañ leen ummatan ngeen di xeet wasatan bu digg doomu wasatiya jéggi dayoo baaxul ummatan wasatan la ñu doon patu Muhammad li l'islam xamul del ay bomb def ci ay avion muy kalaate déedéet l'islam du diina googale l'islam dowul na jël ay bomb def ko ci biir ay hôtel muy rey ay innocent l'islam xamul loolale Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ñaata million ñoo ko topp te loolu musul woote jëm ci fitna musul woote jëm ci balaa Mawlana Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu ñaatam ñoo ko topp bàyyi boo génnee senegal te bu fekkee xaqullahi taala rek ngay wax boo gisee nit ku topp keneen ku nekk senegal te du doomu Sénégal xam ne taalibe bàyyi wallahi walla boo xasee génn senegal nga gis mbooloo moo xam ne sénégalais lañu topp te duñu ay sénégalais ne la taalibe bàyyi lañu ay million ngi million ngi doomi aadama waaye ñaan na ko yàlla te yàlla na ñaan nga moom mi ngay naan yow maa ngi lay ñaan nga may ma cër ma dugal diina foo xam ne sama tànk eh, joggiwu fa te yàlla def na loolu la boo demee Amérique nga dem diwaanu Atlanta setam bu baax bi yàlla na yàlla tabarken di imam Hassan maqaama ay gën a kawe yàlla na ko ci yàlla yéega yaa rabbi li mu fi bàyyi ci gannaaw yàlla na ci yàlla teg yaa rabbi li mu tuubal ci ay nasaraan li mu tuubal ci ñoo xam ne ci yéeféer lañ naroon a dee kenn mun la wax ni mu toll doon dimbale jaamu yàlla yi am na nettali gu rafet boo xam ne maa ngi koy doog jot ci moom ba mu tukkee ñu ne maa ngi jéggalu ñoo doon yàlla ñëw ci moom ne ko aljuma bu nekk day danga doon jox nangam waaye ba nga demee ba léegi day a nangam boobu ñun amatuñ ko de amu ne leen ñaata la am na ko tudd na bés bu nekk nekk dafa doon jox ñooñu ñaar fukki junni am na ñu ne passé na ko xam nga ne kii baaxoon na de ñaar fukki junni konte ko di ko jox ay gumba ay lafañ di ko jox ñoo xam ne mënaluñ seen bopp mu ne ñaata aljuma laa faddu ñu ne ko nangami aljuma nga fag faddu konte yëpp ba mu ba mu teglante doon benn jal mu daal leen ko jox ne dem too leen ko am nga kii jëm mujj baax yàlla na yàlla ki ko wuutu yàlla na ko yàlla dëgëral may ko lim ko mayoon ba mun a doxal li mu doon doxal yaa rabbi nit ku baax tono la ci askanam tono la ci xeetam tono la ci giitam tono la yal na yàlla fay leen yaa rabbi kon mbir maa ngi noon noonale mm, yàlla ummatan wasatan li takunu ngir ngeen nekk shuhada di waay seede ala na ci doomi aadama yi wa yakunu rasul yonte yàlla muhammad nekk shahidan di seede aleykum ci yéen wa al ja'alna defuñu alqiblata wa ma ja'alna mujjaluñu alqiblata qibla penku kaaba allati ba nga xam ne kunta alayha nekkoon nga di ci julli wala baytul maqdis illaa ndare li na alama xam nañ waaye ñu feeñal ak xam man yatabi ki nar a topp rasula yonente bi sallallahu wa man yanqalibu ak ki nara waññeer bi ko ala atbay ci ñaari ci ñaari ndëg ci ñaari kostanam kan mooy topp Seydina Muhammad wala kan mooy fa ay njeexam jóge woon mu delluwaat foofa yow Muhammad bul déng-déng wa in kaana donte nekk na soppi xibla yi la kabiratan lu ngand la lu diis la de illaa ndara ala lazina ña nga ne hadallah yàlla jubal na leen wa ma kaana allah yàlla nekkul yi di di sànk imanakum seen ngëm inna yàlla nangu na ko la raufun aji ñeewent la bi nas ci doomi aadama yi rahimun yàlla aji yërëmaakoon la xat ci dëgg-dëgg day naraa euh, noo ngi gis tàqalu ba wal bideko wàcci kanam sa fi sama ci asamaan si yaa ngi ñaan yàlla ngir mu jox la sa xibla imaam ibrahim fa la nu wàlliyen naka wallahi dinañ la méngale ak méngale xiblatan penku ba nga xam ne tardaha moom nga gërëm moom nga nar a gërëm fa wàlli na nga méngale wajaka sa kanam sotal masjid xaram jëm ci wàllu jàkka jooju nga xam ne araamal nañ ko ci lépp xam ne du yàlla de boo nekkee masjidul haram jublu ci kaaba gi boo nekkee makka jublu ci masjidul haram boo nekkee ci addina bi nag nanga jublu makka ndax munoo gis xibla bi waaye nag am nañu yàlla may euh, jëmm ju baax jëmm ju ma jegañ la tudd ko du yomb ndax doomi aadama mun na bakkaat boppam lay wax waaye dañoo teg benn xeeru juma xam na am ku jóge fële rek koo xam ne ko am ko dangar la lool pànk la mu ñëw ne ko seriñ bi da ngaa bàyyi xibla bi fii nga teg xeeru jàkka ji fi mu jublu di xibla bi yatam bi mu doon sukkootu mu daa ko dóor ci jawwu ji ni ñu dégg baatu koŋ-koŋ ah lii lan la mu ne buntu kaaba gi la yal na yal na yàlla yokk leeram yaa bi yal na yàlla taas ci barkeem kon mbir maa ngi noonu le kon jëm boo nekkee ci biir masjidul haram kaaba gi ngay jubool jublool boo nekkee ci biir makka nag masjidul haram ngay jàkkaarlool waaye boo nekkee ci yeneen réew makka ngay jublool ndax gis kaaba gi du loolu la yomb gis masjidul haram du joon la yomb bu fekkee jàng nga elmu nujum di astro astronomie dafa am lu dee astronomie ak astrologie ñaar lañu boo jàngee xam-xamu biddiw da nga mën a xam endroit ban la kaaba gi nekkee waaye jotaay bi mayew ko ngeen may ma rek mu daw bu baax ma yàggala isib bi maa ngi noonu la boo génnee guddi da nga mën a gis euh, fi nga xam ne mooy fa la kaaba gi nekk biddiw boobale wala planète boobale moom moo tiim kaaba gi am na ay bés at bi ci waxtu nangam heure nangam minit nangam a jant bi fi muy tiim ci kaaba gi la direct boo ci nattee rek dana doon loolale kon lii yëpp am na waaye su ma kuntu fu ngeen mu fa wallu na ngeen jubal wujukum seen jën muy chataw jëm ci wàll rëdd kaaba gi rek in léegi na ña nga xam ne utul kitaaba joxeef na leen téere la ñi nga xam ne te xam nañ ko lay alamu na ñoom day danañu xam Euh, annahu naka soppi xibla bi alxaq mooy dëgg min bi boo seen boroom wamallaahu yàlla day nekkul bi xaafilin di aji ñàkk yëg ama ya amulis la ñuy jëf ah, waaye nag ñi gëmul loo leen andil du tax ñu gëm de wala in atayta wallahi boo dikkee woon allazina ña nga xam ne utul kitaaba joxe na joxeef na leen téere bi kulli ayatin mboolem tegtal ah, maa tabi duñu topp mu xiblataka sa penku bi wa ma anta yow débi taabin ngay aji topp xiblatam seen penku ba wa ma ba'dum déet ñoom neen sooma soom bitaabin di aji topp xiblata baadin penku soom penku lenn wala ñu tabaata boo toppee ahwaam seen bànneexu bakkan min baadi maa ma li la dikkee minal elmi ci xam-xam innaka naka yoo de kon bu boobaa lamina zalimin yaa ngi bokk ci way tooñ yi allazina ña nga xam ne aatee naam jox nañu alkitaaba téere yaarifuuna danañ xam yonent yàlla muhammad bi kama yaarifuuna naka ni ñu xamee abnaahum naka nañu xamee abnaahum seen doom abdullah ibnu salaam loolu la mu ne ni ma xamee muhammad mi sama doom bi ma jur sax ko noonale sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu ngi ko jàng ca tawraata wa inna fariqan naka aw sett minum ca ñoom la yaktumuna danañu ël di nëbb alxaqa dëgg waxum te ñoom ala mun a xam nañu li ñuy nëbb mooy li jaadu la mooy lu jaaduwul alxaqu dëgg de min rabbika fenn rek lay bawoo ci sa boroom fala takununa bul bokk ak bokk minal mumtarina ci way wer werantey wa li kullin wijatun huwa muwalliha kenn ku nekk rek foo nekk bul jàkkarloo jant bi waaye na nga jàkkaarloo xibla bi Sénégal Afrique yëpp ak Amérique bu ñuy jublu fi jant bi di bawoo fa ñuy jublu ngi kaaba gi fa leen fare waaye boo nekkee lu mel ni Afghanistan Iran Pakistan Inde ay Chine jàpp ay Bangladesh ba Japon bu ñuy jublu wàllu sow la ñuy jublu ngi kaaba gi bii boor leen fare ña nga xam ne ñu ngi nekk ci suuf lu mel ni ay Yemen lu mel ni ay Mozambique lu mel ni Afrique du Sud bu ñuy jublu dañuy xaw a demee gànnaar ngir fale leen kaaba gi fare mooy boor boor bi ña nekk France wala ña nekk lu mel ni ay Allemagne wala ay Turc ñu nekk ay Hongrie ñu nekk ay Bulgarie les pays balkan wala du noon bu ñuy jublu ñu ngi wàllu Saloum ndax kaaba gi boor bi la leen fare kon leer na kon walikullin kenn ku mu doon ci déef yi rek li wijatun ak jubluwaay xoo moom jëma-jëmu wallihaa dana méngoo xibla boobale muy xiblaam te yàlla nangul ko wastago na ngeen njëkkante alxayraat di def lu baax ay na maa takunu fu ngeen munti nekk yaati bikum leen leen dikkee allahu yàlla jamian fu ngeen ti nekk ci àddina gi yàlla dina leen dellusee bu yeboo gaynde fàdd leen lekk leen mooy seen bàmmeel bu yeboo ngeen daanu ci géej jësit lekk leen wala jéen yi mooy sa bàmmeel dana nga da nga dikkee ëllëg de bu yeboo nga lakk ba carbonisé bu ëllëgee euh, sa doomu taal googale Ah, inna allaha naka yàlla day qadirun mooy aji attan ala kulli shay'in ci mboole mbir wa min haythu xarajta foofu génnee rek fa walli na nga méngale wajhaka jëm jëmm sa shatral masjid haram wàllu rëdd kaaba gi wàllu rëdd jàkka joojale wa innahu def yin googu lal xaq mooy dëgg min rabbika bu bowo sa boroom wamallaahu deel yàlla bi raafilin di aji ñàkk a yëg amma taamul la ngeen di jëf wa min haythu xarajta wa min wa haythu ma kuntum fu ngeen munti nekk rek fa wàllu na ngeen méngale yeen julli di bu jookum seen jëmm yi seen xarkanami shatru ci wàllu rëdd kaaba li allah yakuna ngir bu mu nekk li naasi di nekk di ñeel doomi aadama yi aleykum ci yéen xujjatun ci lay illaa ndere allazina zalamu ñetooñ min hum ca ñoom fala taxshawm leen ragal wax shaw ni na ma ragal man yàlla lii lépp defuma ko lu dul wali utimma ma motal ni amati sama xéewal aleykum ci yéen wala allakum ngir nga yéen taxtadun ngeen mën a gindee ko kama arsalna yatlu aleykum mu leen di jàngal aayat naa suñuy aaya wa yuzakkikum wa yuzakkikum mu laabal leen sellal leen wa yu'allimukul kitaaba mu jàngal leen alquran muy farata yàlla yi wal hikmata mu jàngal leen aw xereñ muy sunnay sayyidina muhammad wa yu'allimukum mu xamal leen maa loo xam ne lam takunu nekku leen woon taalamoon ko way xam faskuruni na ngeen ma tudd na ngeen ma jaamu askurkum bu ko defee yàlla du fàtte waaye ma baaxe leen bu ngeen ma tuddee ma leen ci mbooloo mu gën a am fulla seen mbooloo bu ngeen sonnee ngir man ma yebal samay mbooloo ñu baaxe leen baaxe goo xam ne mosu du du ma du ma ko baaxe ñëpp tudd yàlla nag mu ngi bugg a guddi waaye ba tey ngeen baal ma ma leeral fi dara mooy am na koo xam ne buy wird fi mu nekk xelam nekkul foofale mu ngi wird bu weer dee bu ñu àndee facture courant bi li ma nar fay bu ëllëgee bu soxna si na ana dépasse bi sama kay àndre bu buñ ma àndile ordinance lan laay wax waaye bu mu tee na nga wird ngay wird amoo ak dal bu mutee nga wey di wird boo kosee benn yoon tàkkul bu mu la tere na nga kosaat dana am kos bu dikk dina tàkk yaa ngi tudd yàlla teewul woo nga wey di tudd yàlla dana dem ba teewlu dikk xool daal di set wecc dara dootu ci nekk bu dul yàlla subhaanahu wa taala na ngeen téye loolu le washkuru li ngeen ma sant man yàlla wala tak bu leen ma yaa yaayu la dina amoon yeen ñu gëm yàlla istaynu na ngeen dimbalee ko bi sabri ci muñ ku muñ da nga muñ de wa salaati na ngeen joxe waxtu julli yi inna laa naka yàlla ma asaabirina mi nga ànd ak way muñ yi ma etullaahi boobale guddi na ba pare rek waaye bëggoon naa ci eh, bëggoon naa ci wéer ay kàddu tuuti ma etullaahi ànd ak yàlla boobale eh, ànd gi nan la ànd lumu ku ànd yàlla looy am nooy def ba ànd yàlla nooy def ba yàlla ànd ak yow incha allah du jomb yeneen bés ñu yegg ci wala taqulu bu leen waxati mukk li man yuqtalu aaye bii di ñëw xam ngeen keroog bésu badar keroog bésu badr ci weer bii la amoon danañ ko feetu niñ ko doon feetoo incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu keroog dañoo rey ci yéeféeri juróom-ñaar fukki nit téye ci ñoom juróom-ñaar fukki nit julli di fukk ak ñeent ñoo daanu keroog juróom benn yi ci muhaajiriin lañu juróom-ñetti ci lansaar lañu ba ñu ñib see nag ñi demuloon dinaa feq yi ñu ne seetal fukki nit ak juróom benn fukki nit ñeent yi faatu sànq nañ seen bopp rek ne am nañ ngërmaande Muhammad seetal dee nañ bàyyi bànneexu àddina gi yàlla ne deewuñu de ñu ngi ci seen biir bàmmeel yàlla di leen bànneexal ay shahid lañu ay shuhada lañu mooy li tubaab naan martyr wala mooy ku doon liggéey ci yoonu yàlla be dee ci yoonu yàlla nee na ñooñu deewuñu de wala taqulu bu leen wax li man ñeel ko wax ne yuqtalu dees na ko rey fi sabilillah ci yoonu yàlla ngeen am waatu waaye dee lañu bal li fi nekk ahyaan waaye dund lañu walakin waaye nag la na yéen ñii di dund ci àdduna gi seen yëg-yëg moo yeggagul foofale xanaa ñu yàlla baaxe rek aayaa ngi noona le yàlla na na li leen di dal ay nattu la man maay seet seen dayoo ngëm xam naa fi ngeen toll ci ngëm waaye foog ma feeñal ko ba doomi adama xam ko yenn jamono ma andi du xam ngeen jàpp mooy mu taw lool ba tool yépp daal di lab ci biir ndox mi ma seet lan ngeen di wax yenn jamono ma andi bekkoor asamaan si du taw lépp bugg a wow ma seet lu ngeen di wax yenn jamono ma andi xiif yenn jamono ma andi mar yenn jamono nga béy àll bi yëpp doo am dara moo tax mu ne wala nablu annakum wallahi dinañ leen nattu bi seen ci dara xaw xawfa ci tiitaanga ay guerre di xew wal ju yenn jamono muy xiif wal nax sin yenn jamono muy ak wàññeeku am amwali ci alal nga yoroon alal gu bëri mu daal di wàññeeku wala anfusi wala bakkan ma andi dee yóbbu ay ay nit ñu baax ay yaakaar wa samarat yenn jamono ma daal di wàññi meññent ma wàññi ngir tey waaye lii bu amee ah muñ rek moo moo jaadu yàlla na wa bashir na nga na nga mu asaana waaye na nga bégal loolu na nga bégal asaabir ne muñ yi nga xam ne isa bu demee asaabatum be jot leen musibatun ay nattu musibatun ay jëya musibatun ay giraawaali xaalu ñu ne innaa ñu ndey lillaahi suñu solo yëpp aj nañ ko ci yàlla fa ñu bawoo te fa la ñu dellu wa innaa naka ñu ndey raaju na waaye dellu nañu ilay ci borom bi ulaayka ñooñu nga xam ne bu ñu déggee fitna ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaayka ñooñu alayhim ah yàlla dina tàbbi ci ñoom salawaatun ay xéewal salawaatun ngi du julli de min rabbim bawoo seen borom wa rahmatun ak yërmande wa ulaayka ñooñu humul ñooy way gindeeku yi safaak marwa mi ngi noone le seen diggante cent 404 mètres la diggante fa ak diggante marwa ñeenti téeméeru mètre ak ñeenti mètre bu njëkk ñoom dañ doon tuddee isaaf ak naila kéeféer yi dañ ko doon daw diggante safa ak marwa da ngay dox di dox di dox ba yegg ci kenn bu werte bi nga daal di nga daal di nga daal di ñëkk gaawal sa dox ba yeggaat ci beneen kenn ba nga daal di nga daal di diibal ba yéeg ci kaw nga def ko ba juróom-ñaari yoon ngir fàttaleku daw ba mu ko doon daw suñu yaay te mooy Hajar yaay say Isa alayhi salaam ba doomam ba maree bay wequ muy daw ba yéeg ci Safa ngir mu gis ñay dem mu ñaan leen ndox du gis kenn mu dem wa du gis kenn waaye taxul mu toqi de taxul mu découragé taxul mu maar li ay njàngale la dem nga benn gisoo kenn nga demal fa la gisoo kenn xanaa nga war a bàyyi ah waaye mi ngi ñuy may dañoo war a am courage boo defee benn réussirul defaatal réussirul del def rek yàlla dana la mujj yërëm ñaan nga yàlla benn yoon amul ñaanaatal amul ñaanaatal maa ngi jéggalu ci li may bugg a wax ni déwél boo ko mayul ne baatam neex na nga may ko parce que sonn na waa jàngi rek xalamam toog sa buntu kër di xalam rek di xalam ah du joomu nga may ko ndax la muy wax neex na walla nga xalaat ne sonn na ñaq na ñu ngay dóor rek nga daal di ko may dara kon yàlla it boo ko ñàggee boo ko yàggee ñaan bu la mayul ngir sellal nga mu may la ne jaam yàlla nga amoo koo ñaan ku lu moom yàlla subhaanahu wa taala kon safa ak marwa mi ngi noonu le inna safa naka safa ak marwa min sha'arillah ah, mi ngi bokk ci mandaka yàlla yi wa hajjal bayta képp ku aj neegu yàlla ga aw itamara wala mu dem di def umra wala junaaha déet ak ndaan déet ak bakkaat déet ak njeng ali moom an yatawafa bu mu biima ci ñoom ñaar wa man tatawa képp ku coobe raw nag def lu baax def sa farata def ay naafila def def sa azaka def ay sarax xayran ku ko yiw fa inna laa naka yàlla shaakun aji sant aji sant la jëf joojale aji xam la lu tax nga def ko de bu dee ngital la yàlla xam na ko bu dee yàlla kese la yàlla xam na ko la lazina ña nga xam ne yaktumuna dañuy nëbb maa anzalna la ñu wàccee minal bayyinaati te yu biir huda ak njub min baadi ma te bay min baadi ma gannaaw ba nga xam ne bayyanaaw leeral nañ ko linnaas ñel doomi aadama yi fil kitaabi ci téere gi ñu bàyyi bu ko di topp leneen ulaayka ñooñu yàlla anahumullaa yàlla na leen rëbb te rëbb boobu ñu soril la yërmandeem yàlla anam dana leen rëbb àll na waaye rëbb yi kuy mooy yàlla béjjën yi nekk ci biir ndox ñu ngi lay rëbb ngir da ngay yàq jamono illal ladina xanaa ña nga ne taabu tuub nañu wa aslahu ñu yewenal wa bayyanoo ñu biral fa ulaayka ñooñu atuuba alim danaa nangu seen tuub wa anaama tawaab mooy nangu waakoon tuub ba rahim inna allazina kafaru ña weddi yàlla wa maatu ñu dee wahum kuffaarun fekk ay yéefar lañu ulaayka ñooñu alim dana leen dal laanatullahi rabbab yàlla wal malaayka ak malaayka yi wan naas ak nit ñi ajmay na mboole seen xaalidina ñiy waay béel fiyaa ci safara laa yu xafaf déeful oyofal anum ca ñoom al azab mbugal ma walaa hum du caagal ñoom ñun na def leen nëgandiku wala def leen baaxe wala def leen jàmmal wa ilaahukum seen borom day ilaahun waahidun la laa nekkul musta nekk te du nekk mukk ilaaha borom boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu dana jur lor amul ilaaha bul moom yàlla rahmaano yërmande addina gi moo ko yore te mooy baaxe jaami rahim yërmande yowmal qiyaamati moo ko yore di ja ñenn ñennal ña ko soob yàlla nañ ci yàlla boole ah, inna aji nekk la fii xalqi samaawaati ci mbindab asamaan bi wal ardi ak suuf si nga daw ci kanam nga ne la ayat ay aaya asamaan si yàlla moo ko bind dékk ko waaye moom moo bind suuf si daal di ko taawu ba wékkeekuwul waxti laa fi leeli seet leen wan nahaari bëccëg a guddi ni ñu wuutante seetal am na benn tubaab mooy deewagul mi ngi dund ba ci Angleterre la nekk li ko tuubloo benn addis la saxaaba yi dañoo laaj Seydina Muhammad na ko jant bi sowam gi muy sow jant gi fenkam bi muy fenk lii lumu mu ne saa su fekkee ci yéen feeñ na ci ñeneen saa su feeñee ci ñeneen fenk na ci yéen boo demee Australie ñu ngi jëm ci guddi ñoom ñu ngi jëm ci bëccëg waaye lii mu ne Muhammad nan la xamee lii te génnul Makka Muhammad nan la xamee nii te paasewul Madina ki ko xamal mooy Allahu te yàlla réeréwu dara moo bind lépp moom ci la ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kon na ngeen di na ngeen di wax ak ñi nga xam ne duñu ay nitu diina ak yeneen diina boo demee am na réew yoo xam ne da nga dem ba minuit yaa ngi gis jant bi ci réewu Scandinavie lu mel ni ay Norvège lu mel ni ay Suède lu mel ni ay Finlande ay Greenland lu mel ni Iceland ca kaw a kaw da nga gis bërëb yoo xam ne mën ngaa def ay fan ci guddi nga nekk rek wala ay weer ci guddi nga nekk doo gis jant bi wala nga gis ko rek du mot juróomi heure mu daal di réeraat ca pôle sud ci ron ak ca pôle nord li yëpp alxuraan waxoon na ko wal fulki seet leen bato yi seet leen navire yi ngeen seet cargo yi allati tajri bi daw fil bahri ci géej gi mi maa yanfa'un nas ci liy jëriñ doomi aadama yi li yëpp de la ayat ne ay kéemtaan la wa ma anzalallahu li yàlla wàcce mina samaay mu jóge ci kaw min maa in ci ndox fa bi bihi yàlla di dundal ci ndox moomu al arde suuf si ba'da mawtiha gannaaw ba mu woye kong seet leen loolu li lépp la ayat ne ay aaya la ni mu tasaare fi ak ci suuf si min kulli daabatin mboolem xeeti ndundat am na ndundat yoo xam ne du ñu musa am béjjén fas du am mbaam du am béjjén moom seetal nag dafay am béjjén xar dafay am béjjén béy dafay am béjjén am na yoo xam ne seen béjjén dafay dafa am lu ñu tuddee vertical am lu ñu tuddee horizontal yi seen béjjén nii lay def comme dinosaure xam nañ dinosaure nekkul suñu àll bi waaye bëri na réewu Kenya lool dafa mel ni ñay moom ay béjjanam dafay rang bi nekk ci kanam benn lay doon bu rëy am na yoo xam ne at bu nekk ñu am benn béjjën boo demee fi ñu tuddee Sibérie ci kaw Union soviétique ñoom loolu mooy seen jur daanaka at bu nekk mu am benn béjjën at bu nekk mu am benn béjjën boo ko séenee ci biir ñax bi da ngay ne garabu kàdd la wala benn garab bu wow la lii lépp la aayat na ay kéemtaan la mbokk see leen bukki gannaaw moo gàtt kanam tànk kanamam moo gudd njamalay noonu la mel waaye seet leen kooba wala kéwél seet leen ni muy taxawee tànk kanam yi moo gën a gàtt gannaaw moo gën a gudd ñu ngi dégg kon ñu wey euh, wata safiriya seet leen ni yàlla di soppee ngelaw li wa saxaabi seet leen ni yàlla di omatee nii al musaxar ba di bu ñu tàggat bayna samay wal ard lii lépp la ayat na ay aaya la li qawmin ñeel doomi aadama yi xam yaatal nañu xelu ndek yàlla boroom xel yi lay waxal wa minan naas am na ci doomi aadama andaaran ay ndend min dunilaa walis yàlla yuhibuna ñu bugg seen yooyu la ko billaahi bëgg goo xam ci yàlla la jaadu ko def tashbih de bëgg boo xam ne ci yàlla la jaadu woon ñu koy bëggee leneen wallazina amanu ñi ñi gëm yàlla ñoo ashaddu ca la taree xubban mbëggeel billaahi ci yàlla ca la gën a jaadoo seen mbëggeel moo gën a jaadoo seen mbëggeel moo gën a yàlla seen mbëggeel moo gën a fës seen mbëggeel moo gën a dëggu wala ci kër bu demee ba gis allazina zalamu ña doon tooñ is yal bu buñ demee ba gis mbugal ma safaraa ngi nii anal quwwat ñu xam ne keroog doole lillahi ñel yàlla cër yàlla la jëmeen mboole seen wa na laa nako yàlla shadidu azabi ku tar ci mbugal la aay bii du ñëw sëriñ si war nañ cee bàyyi xel lool taalibe itam war cee bàyyi xel bés dana dikk taalibe daw jëm ci sëriñ sëriñ bi daw ah yow laa doon beyal yow laa doon jox azaka weeru koor laa doon jox sama suukar yow laa doon jox tabaski tey ñu ñëw ba yomal xiyaamati nga may daw ali leen boole woon dafa dakk addina jeex na tey dëgg rek moo fi nekk kon bi maa ngi noona le is fàttalekul bés a ñëw bés a ñëw tabara bara deñ na alla dina ne nga xam ne utti bi to topp weexoon na leen ñañu topp ñu ngay deñ min alladina ca ña nga xam ne ittabaw dañoo toppe woon sëriñ saa ngi daw taalibe lu tax waraaw dañoo gis al mbugal wa taqatta dog na biim ca ñoom al asbaabu sabab ya wa qaala daal di wax allazina ña xam ne itaboo ñoo toppoon te nii ngeen di jëflanteeg ñun bu ñu delloon àddina dootuñu leen toppati de law an na lanaa cey bu nekkoon di ñu ñeel karat ak akkin ba ñu delloon àddina fanata baroo danañu deñ minhum ci ñoom kamata baroo nag dañee mbin naa ci ñun kazalika mbir mango yurihimullah yàlla mu ngi leen di woon amaalum seen jëfi xasaraatin juralu leen dara wulul ay tiis waaw juralu leen dara budul ak xunju alim ca ñoom ay naqar ay ay ay rëccu te woo maahum déet ñoom bi xaarijin ñuy way génn mina naar ci safara yaa yén naas ay yéen doomi aadama yi ku lu lekk leen mimma fil ardi li ci suuf si xalaalan muy lu lew tayiban te teey na ngeen lekk lu lew te teey waaye di lekk loo xam ne dafa xaraam wala di lekk loo xam ne dafa yàq sa dund di jëfandikoo ay dorog ay pion li baaxul de wala tataw bu leen topp ko di waati sayaatin seytaan jéegoy seytaane innaw naka moom seytaan du woon noonu la mu binum gu bir lakum ñeel leen innama yi amrukum de di leen digal bulul bi suuy ci lu ñaaw wal fahsha ak ci lu bon wa an taqulu ngeen di dem bay wax alallah ci yàlla ma la lu ngeen xamul waa yàlla nee na fekk yàlla xulolale wa izan dem qiila lahum waxeef na leen it ittabi'u topp leen ma anzalallahu la yàlla wàccee xaalu ñu ne bal li fi nekk na tabi'u danañ topp ma alfay naa la ñu fekk ale ca moom aba ana bàyyi di ko def awlaw kaana cey bu nekkoon abaam seen bàyyi laa yaatoon duñu xelu sey an dara wala yaxtu te duñu gindeeku sama bàyyi laa topp te sa bàyyi ci ndëng la nekkoon loolu day du jur ngëneel nee na daal ñay topp ña jaadul ñu topp leen lu dul jëriñ ay xërëm ay xàmb nga di ko jaamu day mel ni nga topp ay ganaar naan leen kes wala nga topp ay nag naan leen ndik xamul la nga ca jublu xanaa nga dóor yàdd rekk mu soog a xam moo te yàlla nee na wa masalu misaalu allazina kafaru ñu weddi yàlla ka masal lazi mi ngi mel ni misaalu ka nga xam ne yan iqu mi ngay mi ngay mi ngay kees bi maa ci loo xam ne suma du dégg illaa du an bu du woote ga wan yi daan ak adduga summun nopp ya tax nañ du ñu dégg njub bukmun gémmiñe lu nañ duñ ci wax lu baax umyun bët ya silm bët ya gumba nañ duñ ci lu baax waxum naka ñoom laa yàq duñu xelumuk yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñu gëm yàlla kulu na ngeen lekk yi baatu ci waay teey maa razaqnaakum lañ leen wërsëgal waskuru lillahi ngeen sant yàlla eh, kon de mu dolli leen in kuntum dem nekk ngeen yaa moom yàlla taabu la ngeen di jaamu ndeka sant yàlla ci jaamu yàlla la in kuntum yaa taabu loon dégg ngeen maanaa bi sant yàlla jaamu yàlla la li yàlla jox nga delloowaat ko yàlla inna innama harama déel muy araamal moom yàlla aleykum ci yéen bu al maytatam médd médd aram na de wa ak deret ban deret la mooy boo rendee deret bi njëkk a génn muy deretu buusu waxuma deretu buuse de deretu buusu moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn mel ni moom gisoo mu tere mu ne bu kenn rendee ndodd nañu rendee kanam danañ ca ñëw ca kanam yu tax mu wax loola la danañ ci leeralal même boo demee science ah dafa nangu loola boo daggee ci ndodd am na deret goo xam ne xol am na nu mu ci war a rëccee ba génnee ko boo lekkee ndawal mu jig la boo rendee ci ndodd du mun a génn waaye boo rendee ci kanam nga dagg ñaari law daaji deret googu xool def koy puus mu génn ndawal ba boo ko toggee lekk ko du la def dara wala xamal xinziir waaye gis nga ci kaw gi seytaane def ci dugg buñ jàppee mbëtt duñ ko rendee ci kanam ñu ne boo rendee mbëtt ci kanam du gaaw a dee waaye ci gannaaw lañ koy daggee wala Seydina Usmaan ebe mbada noonu daganal de ci kanam lañ yàlla nee na wala xama xinzir ndawal mbaam xuux xam nga mbaam xuux mbon ngi mu bon yàlla bind na yi ñax rek ñuy lekk mu bind yi ndawal rek la lekk gaynde ndawal rek lay lekk ñax rek lay lekk nit mooy lekk ndawal di lekk ñax mbaam xuux tamit dafay lekk ndawal di lekk ñax moo tax am na jàngoro ci nekk jàngoro yu bari mi nekk Europe nekkul Afrique da gis africain di naan ci déeg xam ngeen déeg dara du ko jot bu tubaab naa ne ci déeg rek léegi mu alku am na lu nekk suñu yàpp yaram yi liñ dul lekk mbaam xuux moo tax mu nekk ci yaram bi buñ doon lekk mbaam xuux loolu daal di dañ jàngoro yi daw nasaraani kon mu dal ñu mbaam xuux baaxul de amul lu mu dul lekk ci dundam yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi ak loo xam ne uhil la tàkku leex na biir ca moom li ray ri lu ñu rendi fekk rendi wuñ ko ci yàlla dafa araam fa mën nu tere képp ku loru da nga xiif ba bugg a dee rayra baarin dowul ak fuuy wala aalin dowul ak jalgati dowul ak beew fala ismaale déet bàkkaat ci moom euh, mu lakk ci medd daal di lekk tuuti lu mu lu mu dëgër dëgërloo inna allah naka yàlla rafoon jéggalaa kon la rahimun yërëmaa kon la lazina ña nga xam ne yektu mu ne dañuy nëbb ma anzalallahu li yàlla wàcce mina kitaab ci téere bi wa yastaruna ñuy jënd bii ca loolu la samanan qalilan gànjaru àddina tuuti gi ulaayka ñooñu maa ya maa yaakuluuna lekkuñu dara fii butunim seen biir ya illa naara bu du safara wala yukallimuhumullahu yàlla du wax ak ñoom yowmal qiyaamati wala yuzakkihim yàlla du du leen sellal ci seen bàkkaat wala hum dana leen ñel azabun mbugal alimun ngu métti ulaayika ñooñu allazina mooy ña nga xam ne istaro dañoo wattu addalalata ak réer bil huda ci njub wal azab mbugal bil marfati ci njéggal fama asbarahum fama ndaw lu màgg asbarahum muñ gi nga xam ne muñ nañ ko ala naar ci safara dara gën a ta rëy seen muñ ci safara zalika mooy bi am na laa naka yàlla nazala wàcce na alkitaaba téere alquran bi bil xaq ci dëgg kon ci nisfi laay doon ban jël nisfu la taxaw ci nisfu bi zalika mooy bi am na laa naka yàlla day nazala kitaaba wàcce na téere bil xaq ci dëgg wa inna alladhina ña nga xam ne ixtalafu dañoo wuutu dañoo wuute fil kitaaba ci téere la fi shiqaaqin foo leen fekk ñu ngi ŋaayoo ñu la de yàlla na yàlla aar ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar lu ñu xacc yàlla na jegeñ lu ñu dàq yàlla na sori ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam